voilà euh, radiyallahu parce que léegi yow war ngaa xam ñaata at la dund bu dee trois ans avant yonent bi saa saam di feeñ jamono amul fii mooy Makka yonent saa saam def fa treize ans bi muy woote hein fekk ñaata at la woon bi muy début woo bi trente-neuf jàpp quarante léegi quarante boo ci tegee treize ans cinquante trois boo jàppee quarante plus plus cinquante trois ah ba ni mu génn àddina la dix de non début la onze soixante trois ans léegi soixante trois ans yeneen saa sa amoon wala bàyyi loolu gën a simple jëlal cinquante trois ans yeneen saa sa amoon nga yokk ci trois ans muy cinquante six ans léegi plus trente deux ans muy ñaata cinquante six plus trente-deux hmm? cinquante-six plus trente-deux quatre-vingt-sept ans non quatre-vingt-huit ans quatre-vingt-huit ans la amoon bi muy génn àddina jege woon na eh, quatre-vingt-dix mawlana al-Abbas radiyallahu anhu kon nag mu ngi noone wallahu léegi kon ginnaaw lii lépp euh, suñu lëkkaale kon ñaari liñ bëggoonoo ak ah, suñu buntu bii nii nga xamante ni nii mooy wax ci ngëneelu ñaan dañ naan la loolu lu yaat lu am solo la parce que ñaan bi comme li euh, kii wax loolu lu am solo la si naa waroon euh, Tuhfatul Ahwadi waaw di wane ngëneelu ñaan gii kanam mu ne fii amrihi sallallahu alayhi wa sallama lil abbaasi biddu'aa'i bil aafiya ba'da takriiri al abbaasi radiyallahu anhu su'aalahu bi an yu'allimahu shay'an yas'aluhu allah bihi dalilun jaliyun bi anna ad-du'aa'a bil aafiyati laa yusaawiihi shay'un min al ad'iya wala yaquumu maqaamahu shay'un min al kalaam alladhii yud'aa bihi dhul jalaali wal ikraam voilà mu ne après mu ne maanaal aafiya anna mu ne loolu romboon na mu ne waaye li lii anna difaa'u llahi anil abdi faddaa'i biha qad sa'ala rabbahu ta'ala difaa'ahu an kulli ma yanwihi wala yunwi wa qad kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yunzilu ammahu al-Abbaas radiyallahu anhu manzilata abiihi wa yaraa lahu min al-haqqi ma yaraa al-waladu li walide fa fi taxsiisihi bi hada ad-du'a wa qasrihi ala mujarrad ad-du'a bil-'afiya tahrikun li himami ar-raghibin ala mulazamatihi wa an yaj'aluhu min a'zami ma yatawassaluna bihi ila rabbihim subhanahu wa ta'ala wa yastadfa'una wa yastadfi'una bihi fi kulli ma yuhammuhum waaw waaw mu ne ngir waxaale tamit suñu lëkkaale suñu buntu bi mu ne digle bi yonent saa sallam digal bàytixam bi di al abbas radiallahu anhu ñaan bii mu ñaan yàlla al aafiya mu jàmmal ko mu man koo jaamu ci jàmm benn fitnaay biir ak biti du ko gàllankoor fitnaay àddina yéeg saytaana yeeg bakkan ak hawaak nit ñéeg lépp ak sa bakkanu bopp ak yépp ba pare ak tamit ak jàmm jooy am ci biti boo xam ne moo lay tax nga mën a jaamu yàlla te doo nekk di di di di nekk ci rafle saa ne mu ne loolu nag mu ko digal ginnaaw bi nga xam ne ci la al abbas radiyallahu anhu sayyidina al abbas daal di euh, baamoo laaj bi mu wax ko la même chose loolu dañ ciy xam ne loolu tegtal la bu leer la te da laaj mu laaj ko loo xam ne mu xamal ko loo xam ne moom lay ñaan yàlla mu ne lii tegtal bu leer naññ la ke ne ñaan yàlla al aafiya moom amul dara lu tolloog moom ci façon ñaan yi am te manula taxaw maqaamam palaasam dara ci ñaan yi yu ñuy ñaan boroom teraanga yeeg boroom boroom kawe geeg boroom màggaay geeg boroom teraanga gi di boroom di tabaaraka wa taala amul léegi mu ne ndax lan mooy boroom bi day jañal jaam bi day défendre jaam bi jañal ko lépp loo xamante ne lu ko mën a yàqal la ci biir ak ci biti waaw mu ne teeneen tamit alayhi salaam liy wane loolu mooy da doon wàcc Seydina Abbas da koo joxoon wàcc waay boo xam ne comme baayu boppam moo tax doon na wax ñoom ba mu doon wax tay ne leen wa'lamu anna aba rajuli nan na axar rajuli sunu abi yëg leen ne euh, mooy euh, kii euh, rakku baayu nit ki waaw boo amee baay rakku sa baay <laughs> anna amma rajuli anna amma rajuli voilà loolu wax waaw xam leen ne euh, que ne anna amma rajuli sinu abi waaw mooy mu ne yëg ne ki nga xamante ne mooy bàyyitexu nit ki mooy sinu mooy nazir mooy masil mooy masal mooy ki nga xam ne moo bàyyam moo bàyyi waaji benn la waaw waaw <laughs> te loolu mooy mooy li ñaan ay seex lañ seexu comme seex comme bon parce que sinon ñu ngi ko jëlee ci kiiwu tàndarma yi nga xam ne day am lenn car boo xam ne day génne mais ñaari tàndarma génnandoo ñoo bokk fu ñu jóge waaw ci benn euh, kii bi lañ jóge loolu la te loolu te sa kat jëla ko doon bi sëy na Abbaas euh, joxe ba hmm? euh, fekk dañoo yeneen dafa yónni Seydina mu dem dajale ji zakat yi quoi ah ñu ne ko waaye yeneen saa ibnu Jamil de nee na du joxe Xaalid ibnul Walid nee na du joxe al Abbaas nee na am Rasulullah sallallahu alayhi du joxe yeneen saa saa ne ah <laughs> mu ne mu utal ku nekk ngànt quoi waaw bon après ku nekk wax na lu tax voilà bon loolu hadis boobu taxu ñoo jóg mais li ñu tax a jóg daal ak bon li mu wax ci ibnu Jamil tamit euh, après sëy naa Xaalid tamit mu ne yéen da di tooñ sa Xaalid waaw da ngeen di ñëwee di laaj Xaalid zakat wa amma Xaalid fa innakum tadlimuuna Xaalidan qad ihtabasa adraa'ahu wa a'taadahu fi sabiilillah waaw yéen nee nañu tooñ Xaalid <laughs> Xaalid ibnul Waliid bi mu tuubee daa jël léppam jébbal ko boroomam waaw waaw ay yéreem ya sol bu bu yaag ak ya nga xam ne moom lay eh, musloo ci bu demee ci xare ya muy sol ngir flèche yi du ko du ko du ko dal bu baax ak yooyu yëpp ah. ak ay ay waruwaayam ci wàllu xare euh, euh, épée wam yaag jaasi yaag xëy yépp kooku nan ngeen koy laaja <laughs> mu ne kantaal Abbaas ah, moom la doon wax nag ne yaa Umaru ama sha'arta amma amma ar-rajuli sinu abiihi voilà wa amma al-Abbaas fa hiya alayhi wa mithluhaa ma'ahu ma'ahaa thumma qaala yaa Umaru ama sha'arta anna amma ar-rajuli sinu abi voilà loolu la al imaam al Mubarak Furi rahimahullah di wax nii ne yoneen saa sam da doon wàcc Mawlana al Abbas wàcc waayu baayam la ko joxoon ci léegi bu dee nag mu jagleel ko ñaan gi ginnaaw bi mu ko ko laajee ba pare mu demat ay jamono ñëwaat mu waxaat ko même lii day wane ne ñaan bi amul amul amul morom way eh, amul lu ko jegee waaw amul lu ko jegee waaw parce que laaj nag aafiya boobu bu ko waxee répéteel ko ko day yëngal yittee ñi nga xam ne ñoo xemmem jëm ca yàlla am gërëmu yàlla ak yonentam alayhi salaam ñu daldi nekk ñoo xamante ne dañuy takkook di ñaan yàlla al aafiya waaw waaw ba pare ñu def ko lu gën a lu ñuy jottale ko ci seen borom subhaanahu wa ta'ala te mu leen ciy jañal lépp loo xam ne moo leen préoccupé mu régler leen ko jaare ko ci Allahu akbar kon nag loolu eh, al imaam al Mubaarakfuuri wax na lépp ko hein <laughs> eh? waaw mu ne fa kaana hada mu ne li aafiya fi dunya wal aaxira moom yokkal ko ci <laughs> mu ne fa kaana min ad-du'aa min haadihi al qad saara iddatu qad saara iddata uddata li daf'i kulli darrin wala durrin wa jalbi kulli xayr mu ne lii le fait tamit mu wax ko mu ñaan aafiya àddina alaaxira loolu daa mujj loo xam ne waajtaay la mbir la moo xamante ni nit ki moom lay am ngir jañal boppam lépp luy lor waaye xëccal boppam jaare ko ci ñaan bii borom bi defal ko ko ñaan ko dagaan ko boromam lépp loo xamante ni yiw la waaw Allahu akbar ah te hadith yi jaar di wax mu ne te hadith yi nga xam ne ñoo ñëw ñëw di wax ñaan yoneen saa sam di ci jàngale wala moom ci boppam mu koy wax di ñaan yàlla la aafiya mu ne eh, wal ahadisu fi hada al maana kathiratun jiddan mu ne hadith yi ci maanaa bi moom dañoo bari lool mu ne qaala al jazari mu ne al imaam al jazari nee na fi uddat al husn al fi husn al hasin mooy téeréem boobu al husn al hasin mu ne laqad tawaatara anhu sallallahu alayhi wa sallam du'aa'uhu bil aafiya wa warada anhu sallallahu alayhi wa sallam lafzan wa ma'nan min nahwi min xamsiina tariqa mu ne nekk na mutawaatir mooy loo xam ne mbooloo mu bari ñoo ko jëlee ci mbooloo mu bari ñu jëlee ko ci mbooloo mu bari bañ muy ñëw ba ci yeneen saa salaam waxoon nañ ci karoog imaam al-Haafiz doon wax Ibn Hajar rahimahullah fàttale ko ci ay yoon yu bari yoo xam ne ñaan aafiya mu jële ñu jële ko ci ren saasam ci kàddu gu mel nii wala maanaa bu mel nii loo xam ne mat na ci wàllu xadiis yi ñëw di ci wax lu war a jege cinquante juróom fukki xadiis ay yoon bopp yoo xam ne ak juróom fukki yoon yi mu jaar kon nag mu ngi noonee hmm? waaw xam nga fee wax nañ la kee nu mu tudd eh, Yazid ibn Abi Ziyad moom la imaam al ne moom da'if la léegi imaam al-Mubarakfuri bi mu ne imaam at-Tirmidhi nag li mu ne qawlu haaza mu ne wax rajul Tabarani bi asaaniida wa rijaalu ba'dihaa rijaalu sahih ghayra Yaziid ibn Abi Ziyaad mu ne imaam de at-Tabarani solo na ko cay càllale góor yenn càllale yi rijaalu mooy góor yi ñuy fekk sahih imaam al-Bukhari Yaziid ibn Abi Ziyaad moom hasan la waaw loolu kan moo ko wax mu ne fii majma'u zawaid boo demee boroom majma'u zawaid al imam al-haythami moo ko wax waaye mu ne wa axrajahu ahmad imam ahmad gis nañ ko waaye gis nañ ne imam al-hafiz waxul ne xasanul xadiis la de waaw mbokk imam ibn hajar moom dane moom kii da'if la wallahu ta'ala a'lam waaw daf ñenn ñi ne no hadis bi kii la parce yeneen yoon yim jaar bu yoon bi kese gis nañ yoon bi yim jaar sànq liñ la doon wax ci Mawlana Abdallah ibn Abbas la jaar jaarul ci yoon wi voilà moo ci côté boobu li tax imaamu Tirmidhi ne euh, hadith bi euh, hada hadithun sahih mooy day nekk sahih li iddatu turuqi ndax yoonam yu bari léegi hadith bi ginnaaw biñ gisee le taali bi beneen njàngat ñetteel buñ ci mën a am mooy <coughs> euh, ñëw gisee naawoo Mawlana al-Abbas radiyallahu anhu ñëw ñu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko laaj dañ ciy xame ne taalibe bi loolu. ak ñaan goo xam ne moom lay ñaane boroomam yoo xam ne digganteem ak boroom ndax xam na ne sëriñ bi moo ko gën a xam waaw bu doon fomante defar say ñaan rek loolu Seydina Abbas da cee tële non gis nañ Seydina Siddiq radiyallahu anhu ñëw nu yeneen saa sax mu ñaan mu wax ko loo xam ne moom lay ñaan ñeneen ak ñeneen ñaata xadis lañ ko gis ay sahaaba yu ñëw di wax pourtant ku ci nekk ci ñoom manoon na defar ñaanu boppam di ko ñaan toog non dañu ñëw gis parce xam nañ ni moo leen gën a xam te mooy buntub yàlla bi tam moom la fi yàlla te mooy dig digle bi yu ñëw ci moom laaj ko lam leen di wax xam nga ne bokkul la lu la keneen di wax moo tax ma ne la ñaan yi boo ko xamee moyal ci lii nga téye ci te bu la leneen lu keneen ak ku man di doon indi fëkk sa bët ba ngay ci détourné wu jàpp lool ba ko boo jàpp ngay jàppal boo amee loo ci dolli nga dolli mais ja bàyyi ko ak jàpp loo xamante ne nii keneen ak keneen kooku lu ñu man di wax ci xaqam xam nga ne yemul ak lu yeneen saa salaam waxal boppam doon ko defal boppam xamal ko ñu ko gën a jege ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Siddiq ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum nga ñëw di ko jëndi leneen mooy def na ngaa xam-xam nga waaw waxuñ la nag la ngay def dara baaxut waaw <laughs> <laughs> waaye mooy bàyyi nga la jàpp ci loo xamante ni moo ko mooy te jullit nag daa war di tendre nag vers l'excellence waaw waaw mooy di euh, dem li gën a mat waaw kay waaw wattabi'u ahsana la yoneen saa la borom bi wax topp leen li gën a rafet wàcc ci yéen waaw kon nag muy noonee waaw kon loolu lu ama am solo la léegi mooy taalibi bi loolu da koo war bi am bañ a nekk ku rëy wala xam nga moo la la baas wax nañ la moo jiitu na saa sa te bàyyi te xam la neewul comme ñenn ñi nga xam ne ñoom dañuy am doom doom gi nekk koo xam ne borom bi da ko ubbee ci wàllu xam moo xam-xam-xamu diine wala yeneen mais ñenn ñi ils wala un problème loolu sax yaay ak doom ak ñu nangu ci lu mais keneen ku màgge gën a màgge léeg ay bàyyi wala boo keneen sax. nangu loolu léeg-léeg di xaw a jafe bu dee yëfu àddina moom dinañ ko nangu léegi <laughs> parce que loolu daa leer xam nga bu diine bi daa leer nañ mais boobu la gaa yi jéem a kii di jaay ne waa parce ñoom magum diine la yàgg nañ fii walla yàgg nañ ki am na ñu leen joxoon ak ñàngam ak nàngam wala nàngam ah, di jaay ne kii duñu ko nangu loolu waaw dañuy ñëw ci yoo xam ne ñoom yu ñu nekkee lu baaxul moom bu waxee gaa yi daa ah, moom daa fii fii dañ ko fekk waaw moo la gën a xam demal ci moom bul bul bul am benn gene bul rëy waaw xam-xam da koy jëlee ci koo maaseel ah, ku la féete kaw koo maaseel ak ku la gën a féete suuf ci ay at léegi de sax koo xam ne yaa ko xam-xam waaye am na foo xam loo xam ne moom moo la ci gàgganti wala moo la ko xamal da nga koo xamul woon sax moom lay gàgganti waaw waxatuma koo xam ne nag mooy sëriñ bi amul nga naan bon barrière d'âge boobu mais moom nag jeune na il a vingt cinq ans alors que ay soixante dix ans xoolal sama sët yi di ànd ak sama sët yi di dem di laaj yooyu da ngay waaru ah te Mawlana Abbas doon ànd ak baay ta doom ji ñoom ñoom am na daa Abdallah ibn Abbas ñuy dem cone saa saa muy am lu muy laaj waaw tamool sahaaba yi noonu loolu amuñ toon benn gene waaw Seydina Umar doon toog Mawlana ibn Umar radiyallahu ci kanam yoneen saa sam ñuy jàng waaw Seydina Abu Bakar toog Sayyidatu Aisha a saa sam bi mais ñun loolu wala yaazu gis nga mawlana al-Abbas radiyallahu anhu mu ñëw ne yeneen saa salaam ah ya rasulallah te bi mu ne gis nga teggi ni beneen jàngit ñëwul naan ko eh <laughs> waaw di jàppe ko doomam rek waaw mooy magit loo nekk mag mag amul ne diw saa doom la yéeg eh, nangam wala maay rakku baayam maay magu baayam wala maay baayam sax doo ko jox benn cër ci yooyu ak garab ba ko yàlla wàcce ah eh monsieur le préfet euh, ah, monsieur le préfet ah c'est monsieur le proviseur monsieur le proviseur waaw le chef de département ah monsieur le le son docteur nanga mu waxal loolu nekkul lu baax la dalay yàkkit yi reconnaître euh, lu yàlla ràññee nit wàññi wala dalay yokk <laughs> voilà mu ne boroom xam yaa cheikh ta sëriñ bi nangam nangam mais eh booy waaye booy gis nga ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam allim nii ci ay teggin mooy booy laaj tamit même bu dee xam nga kii famille yoneen sallallahu alayhi wasallam la moom lu ñu neex la ñuy def di laaja ñu neex bu ñëwee ci wàllu xam-xam ne kii ah waaw nangam ak nangam déedéet loolu daa laaj ay teggin xatta loolu ya rasulallah sallallahu alayhi nii shay'an te yii saxaaba yi gis yëpp yii lañ doon wax àllim yi yoon saa sallam doo ñu xamal rek loo xamante ne waaw lu may ñaan sama boroom yeneen saa sallam tamit daal di tontu loolu yàgg nañ ci beneen jàngat mooy loolu it bu la ko ab taali bi ñuy wax la bu fi nekk naan waaye fausse modestie yooyu ah déet yow kay yow kay déet eh, man man mii voilà eh yow ku la mën a ñaanal yow mii eh yow kay déet bàyyi ñëw na ba yow yaakaar la wax la ñaanal ñaanam yaakaar boobu rek. borom bi man na cee seet la ngay ñaan mu may la ko yaakaaram boo ngar bañ koo tas kon ñaanal rek bu fi nekk di compliqué ay waaw non c'est que man non man mu takk mii man ma ne sa waay kenn waxu la lool fii ñépp a takk ñaan moom gémmeñ ku takk ku takkul lépp la yàllay nangul waaye sa waay ñaanal waay waaw faut être tamit modeste bàyyi yenn fausse modeste yooyu man ma bon mii ni may ñaanee ma ne yaa gina mën a ñaan <laughs> ay am soxla doo ko ñaan yow <laughs> waaw ñaanal rek waaw waaw wala it ba mu la laaj boo dee jàppandi na xamal ko ko wax ko ko ah bu jàppandiwul it te manoo ba moo compétence xamal ko ne ah loolu nag man xaw ma ko ah xanaa rek ñu nga laaj ku gën xam wala ñu ñëpp ñu ànd gëstu ji ko waaw kay loolu tamit mooy loolu quoi waaw kon mu ngi noonee ñu gis tamit yeneen saa salaam jàngale ñu ciy jàngale ñu doon euh, bu gisee. loo xamante ne mooy la mu ko wax ba mu ñëwaatee ay jamono moom la ko waxaat ndax xam ne ni lii mooy lépp waaw waaw te léeg-léeg nga gis taalibe bi leneen luñ ci jànge mooy sëriñ bi jox ko leen mu jàpp ne est-ce que euh, leneen amaana ma leneen bu ma demaatee nga ñëw mu joxal la lool parce que moom mi la jox loolu xam na dëgg-dëgg lu tax mu jox la lii waaw te calibré na mooy dëgg sëriñ bu mag sëriñ dëgg-dëgg waaw xam na yow lan moo baax ci yow lu ñun nag loolu baax ci ñun yoneen saa sam dañu koo defal ci xadiisam yi waaw ak ñaan yi nga xam ne moom moo nekk ci sunna c'est pour tout monde du exclusivité kenn wëllif keneen ñépp ci yem te bépp lor ni ko fi waxe woon bu mën a dugg ci yenn yi du ci am parce que yonent bay saa sam borom bi moo ko garanti ba mu ko ba mu ko joxee xeet jeex na waaw ay daa doon da doon sikkar ba dof yooyu wax naa la yooyu amul ci yii de ña koy wax yëpp seet leen lan la ñuy sikkar ay turu jinneeg waaw ay turu rawaan ak lu nekk lañuy nekk lañ leen di jox xamuñ ci dara ñu jàpp waaw génn rek dof ñu naan da doon sikkar ba dof mukk waaw kooku li ko dof loo dem leen ngeen seeti ko laa wax waaw turu jinne yi nga xam ne moom la jàpp di leen tar fil xudu wi wal asal wéet <laughs> waaw guddeeg ngoon mu ngi ci bëccëg ak suba mu ngi ci ne daa xalwa ndeke waa ji sëriñ bi mooy benn sëriñ bu bon mooy expérimenté ci yow ay tur yuñ ko jox di xool lan lay ah, ah, ban effet lay def yaay kaboyam affaire yi nga <laughs> nga dof nag mu taxaw ne mel ni du moom <laughs> comme que yow amoo xel bay bay mën a expliquer li xew <laughs> wal iyaadu billah aadana allahu daal min yooyu waaw waaye tamit eh, beneen wa eh, côté bi nga xam ne moo jaar ci mawla leneen luñ ciy jànge Euh, côté euh, bu Seyna Ahmad bi bi mu ne yonent saa salaam man maay sa baay tëx ah sama sama euh, at dafa mage voilà waqtaraba te jege na ajal yi nan na ko xame loolu nit man naa wax loolu même bu dee yow da ngay kan moo la ko wax nangam nangam ba bu loolu yeneen saa sam na ko de yow baas kan moo la wax loolu ko sa ajal te pourtant à la base radiyallahu gis nga ni mu gënee dund ginnaaw yeneen bi alayhi salaam douze ans voilà Euh, maanaam douze ans fan waaye vingt deux ans la la na ko parce que l'an trente deux bon c'est vrai vingt ans man nañ ko wax waaw <laughs> l'an onze début l'an onze leen saa génn àddina waaw xilaafa Seydina Abu Bakar xilaafa Seydina Omar ba xilaafa Seydina Ousmane l'an trente deux ci la door a génn àddina te pourtant waxoon na leen saa salam sama app mu ngi jege yore saa sam ko déedéet neewu ko déedéet yow ku la ko wax waaw ndax kullu huwa atin at waaw te innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba lépp luy ñëw lu jege la waaye it borom bi nee na a gis sama app ak dige yi ma leen dawal ke ne dafa sori waaye lu jege la kon bu ne man de sama ajal qarib wax na dëgg waaw waaw ajali qaribun waaw safar bi ba'idun wa <laughs> waaw sama tukki daal <laughs> ah kon daal mu ngi noonu kon Mawlana al Abbas loolu mu wax ba pare loolu it laytaay la ngir wax yoleen saa sa mu jox ko loo xam ne daal ah xaal bi gën a mat lay àgg lay lay lay lay dajeeg boroomam yoleen saa sa jox ko lii loolu di delluwaat ci li al imam al Mubarakfuri doon wax sànq te ñaan bi amul lu jegeeñ moom way al aafiya ñaanal yàlla aafiya parce que quand même le fait mu wax ko bàyyi taxam bi ñëw laaj ko ngir lool daa am lu mu laytaay damaa mage maay sa bàyyi da damaa mage sama atte sama app ba may dajeeg sa boroom jege na kon nag jàngal ma loo xam ne boroom bi fa'allimni shay'an yanfa'uni Allahu bihi yoo xam ne borom bi moo may jariñ jaare ko ci loole waaw kon nag mu ngi noone wallahu ta'ala alam loolu tamit lu ama am solo la quoi waaw mooy tamit leneen luñ ci jàng mooy nit ki am na yoo xamante ne nii doy na maw'ida waaw gis nga mage doy na maw'ida day na waaraate nit alhamdulillah bu la yàlla seetaanee ci sa ci ci ci ci seetaan la nga nekk ci ay mooy yàlla pourtant la base ci lu baax la ma sa nekk ginnaaw ba mu tuubee ba léegi ci lu baax te avant muy tuubit ci lu baax la ne woon waaye sauf que amul woon gëm yàlla moo tax loolu du mais bi mu tuubee la baaxoon avant muy tuub day mujj nekk lu baax rek continuer ci l'islam dina baax yow bu la yàlla seetaanee nga nekk ci may mooy yàlla ay yu noonu ci maadu teen waaye bu may la fan wu gudd xamal ne sa fan wu gudd woowee jàppe ko ne lii de chance la bu ma yàlla may ngir ma yeewu ngir ma ressaisiru balaa muy trop tard moo tax manoo âgé am ay soixante dix ans am yooyu ay soixante ans ba pare jàppe sa bopp comme un jeune de dix huit ans tu te comme un bambin di ñuulal sa kalaw yi di xale xalelu di waxe comme gone yi di jéem di jéem a faire faire niee sa sa âge waaw ak yu mel noonu waajaloo sa digganteeg sa borom yow sa digganteeg sa borom saa su ne nga ko war a waajal ndax dee waa xool gone faatu na ndaw faatu na mag faatu na waaye nag fi mu gën a feddaleku mooy nag yow bu say at ginee jëm kaw waaw mu leer na le yow amaane li ëpp sa njort mooy li nga xas dund waxuma la li nga jot a romb waxuma la dundaat ko de non un bi boo mayul yaakaaroon ne duñ ko dundaat ngay permettre sa bopp di continuer ci mooy yàlla yi waaw te gisoon nañ xadiis ba <laughs> kii euh, fii lañ ko gisoon si gisoon nañ ko ci Riyaad bi bi yonent bi alayhi salaam euh, ne borom bi du may waaw borom bi du may ngant adara allahu ila mri'in axara ajalahu hatta balagha sittina sana waaw waaw borom bi du bàyyil benn ngant boo xamante nit koo xamante ne borom bi yéexe na sa dund ba nga mat soixante ans allahu akbar mooy amatoo fi benn ngant booy joxe naan yàlla noo xam nga lii yoo taxoon jaamu wala non amoo ngant bu mu la yàlla mayati guddal na saw fan ba soixante ans waaw léegi yow jubluwoo ci yàlla nga nekk ci mooy yàlla quoi balaa faucheuse waaw di dee daal di ñëw nag ne leen këf waaw bu boobaa wal iyaadu billaah damay ragal bu la yërmande yàlla dabu ba nga deewee noonu nga bokk ca ña nga xam ne ñoom la doon wax ca suuratu Faatir waaw ba muy wax waa safara buñ duggee safara ña weddi yàlla fa la kenn du leen faat ñuy dee duñu dee de wala yuxaffafu anhum min azabiha mu ngi ko commencé kafaru lahum naaru jahannama la yuqda alayhim fa yamuutu wala yuxaffafu anhum min adaabiha kazaalika najzii kulla kafuur wa hum yastarixuuna fiihaa rabbanaa axrijnaa na'mal saalihan gayra allazii kunnaa na'mal lii de lañ wax lan la leen borom bi tontu nañ ko wax ci wolof ba pare mu ne gis nga walladiina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla lahum ñeel leen duñu ko xëccoo kenn seen propriété exclusive la naaru jahannama safaraaw jahannama wuy bir dëri ta du fay ta du ta du fay laa yuqda alayhim fa yamutu kenn du leen deggali ñuy dee mu ko kenn du leen doggali wala yuxaffafu te kenn du leen woyofal anhum wëllif leen min adaabiha ci mbugalum safara kenn du leen ko woyofal kadhalika borom bi ne nekk nii najzi la ñuy faye kulla kafur bépp kéefaaru kon képp ko am ne ku yàlla la ab kéeféer ab yéeféer mu ne bu ñu fa duggee wa hum ñoom yastarixuuna fiiha ñu nga ca biir safara bi yuuxu nga dégg yuuxu yu bari ya ha ndax mbugal yu tar ya naan rabbana ee eh, suñu borom axrijnaa yal nag ñu génne ci safara ji waaye ñu ngi lay ñaan nga génne ñu safara delloo ñu àddina bu ko defee naamal ñu jëf foofu la saalihan yiw ghayra alladhi kunna naamal bu wuteek lañu ko doon jëf ba mu andi ñu biir safara waaw lan la leen borom bi tontu awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa jaa'akumun nadiir fazuuquu famaa lizzaalimiina min nasiir borom bi ne leen awalam nu'ammirkum waaw ndax mayu ma leen woon ci dundu yàkkalu ma leen woon ci ndabi dundu yokkal leen seeni fan maa loo xamante ne ni yatadakkaru fihi man tadakkara doon na ci fàttali ku dellu ci boromam képp koo xam ne pare woon na ngir dellu ci boromam te loolu moo tax xam-xam yi ñoom Mawlaana Ibn Abbaas ne loolu hadis bii mooy wane ne 60 ans voilà mooy ku yàlla may 60 ans moom na maa a'dara Allahu ila imri'in akhkhara ajalahu hatta balagha 60 sana Allah waaw loolu la awalam nu'ammirkum <laughs> maa yatazakkaru fii man tazakkara waaw ndax joxuma leen woon ci dund waaw loo xamante ni nii yàkkal leen loo xam ne képp ku waroon a fàttaliku dellu ci man sant ma tudd ma di ma bàkk di ma defal jaamu gi ma ko fi indee dina ko def ba pare wa ja'akumun nadhir waaw ba pare ki nga xamante ne nii mooy xuppaatekat bu mag bi yonent bi alayhi salaam dikkal leen waaye am ci borom xam-xam yi ñu ne waaw jaakumun nadir mooy ashibu ashibu mooy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, ak ak bijaaw waaw loolu ku mel ni Ikrima ak ñoom Ibnu Uyayna dañ ko doon wax ne loolu la wa jaakumun nadir parce que bijaaw boo ko amee mooy hé loolu ak xuppaatekat bu yàlla yónni ci yow la ne la hé sama jaam li nga nekk tadu noonu freineel te def demi tour jëm ci sama yoon arrête waaw waaw araaka nasiita al mawta mawridun walil kulli min bahrin mamaati nasiibu waaw le sayyidi alxaaji malik alayhi ridwaanul maliki waxoon wax yoo xam nañ ne di wax ne lu taxoon mu bind loolu naan alqaadi euh, ma jaxate kala alladi ala allahi tawakkala rahimahullah <laughs> am ñu ne moom la <laughs> doon kii bi jaawoo gisoon muy wax lool après bon di ko ci kii mu wax loolu waaw <laughs> loolu lu ma dégg la ñu naan looloo ko waraloon euh, ak saxam nag lool vérifié wu ma ko wallahu taala alam gis naa la ngay fàtte fàtte la ko dee wal mawtu mawridun te dee moom ab déeg la boo xam ne wala am ndab la boo xam ne képp kenn bi nga fa dem root tànk jël sa kopp naan kenn du la ko këccool te kenn du la yóbbu yaa yóbbu sa ku yàlla bind rek min baharil mamaati ci géeju dee nasu yi bu am nga ci cër boo xam ne kenn du la ko jox yaa koy jëlil sa bopp te yaa koy naan dee <laughs> waaw mooy dëgg alaa kullu mawludin wa in taala umruhu yawman wala kullu mawludin wa in taalat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu haw <laughs> mane ku ne bu dee sa santé yàgg naa baax ñu naan du fier comme fi na yow na santé la fier muy dox dox lu di rëy rëy loo ko ponkal ponkal lu comme faraay na yi fi jaar ci kaw suuf te ñi ñu fi ñëw ba àddina yi tukki li noggatu nit ñi di def lu ne gars yi di leen ña dee mais daa am ne bés bu nekk ci la ñuy gën nekk am doole ba daanaka duñ dégg sax waa ji hospitalisé nañ ko am na lu ko dal moom daal day mel ni moom yooyu yëpp yiiwu ba pare lépp mbon bu mu bëgg a def di ko mën a def Firawna noonu la meloon pharaon yi nag pharaon yi dañoo bari ba suuf bi euh, jamono ju nekk yàlla def na ay pharaon ay Firawna yu mel noonu dañuy mooy yàlla seen santé seen lépp mel ni day gën a dox waaw wa in taalat salamatuhu yawman waaye bés a ngi ñëw ma bu amee chance voilà alatin ci benn mooy jàkk li naan jàkk boo xam ne ci lañ la yeen ngir suuli la te ko mooy ci am temps ci am chance ah sinon man na lakk lakk boo xam ne après kenn du gis kooram wala boobu des disparition boo xam ne kenn du gis kooram wala gaynde yi reere ko wala segg yi ci biiru gaynde yi moom mooy am almeeram am na ñoo xam ne doomu taal la ñuy mujju doon am ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne kenn gisuleen waaw ci montagne yi lañ wax kenn xamul sax yëgu ñëwoon ne sax demoon na ci montagne yi ñu naan waa moom de fan la war a nekk ay at kenn xamul ci moom dara te amuñ ci moom dara dëkk yow sawaay gaa yi naa kook danañ ko dëjal rek waaw kook yaakaar nga ne teg nañ ko ci jàkk gan jàkk jàkk loolu daa waxe li gën a siiwe <laughs> waaw kon mooy loolu la waaw mooy yooyu foog ñu koy bàyyi xelaa ah. awalam nu'ammirkum bu la yàlla may yenn at yi soixante ans saway amatoo ngànt fa yàlla naan la waaw am nga borom bi quoi lii wa taxoon manuma loon a jaamu quoi déet loolu caaxaan la waaw bi jaaw ñëw loolu lépp ay xuppaatekat la looy xupp ne é saway nekk fi di gone gone lo rek <laughs> ñu un jeune de soixante-dix ans caaxaan <laughs> waaw baax na foo ko fekk mu nekk ci xale yi mel ni gëléem googu ci biiri bëy <laughs> waaw wàcce boppam ba tolloog ñoom sol mbubbum añu mu nooy <laughs> taxulaa doon añu de yow ngay bukki njuur saat ba nga naan lan <laughs> waaw bu yoboo nga moo tax man sama jamono sama sama kii dafa jege sama àpp jege na te loolu mooy li dëgg ci képp kenn waaw nga am dix ans wak lépp sa àpp jege na parce que bés boo teg yaa ngi teg sa bàmmeel yow bés yi lenn la yàlla daa def na dund gi lenn la sa bàmmeel la fële mel ni ñu gas yow yaa ngi point A point B la nekk saa boo xëyee di dox waaw pas boo teg bés bu nekk tierce bu romb seconde bu nekk mooy c'est un pas que tu fais vers ta yaa ngi waaxu jëm ci sa fa nga xam ne boo agsee fa lañ suul te doo génnaat. lii mooy réalité bi waaw borom bi nag day def ñu xaw a fàttee ni ngir dund gi mën a neex waaye waxu la ko nga fàtte ko ngir yëga di waaw waxu la nga fàtte lool ngir yëga di di ko mooy déedéet day def léeg-léeg parce ñi gën a mat mooy loolu lu mas a denc seen xel waaye du leen teewu dund ak nit ñi moo leen ñu fee dañ naan ñoo dàq dund te pourtant seen xel du denc la ñoo ñooy gën a mat mooy xaalu yonent ci yàlla mu saar saar waaw seen xol ak seen borom waaye seen biti ak nit ñi ñoom du leen tee di reetaan di am ay ay ay mbégte waaw di am yooyu waaye teewul seen biir lépp ci seen borom la xatta seen biti li ñuy nekk ak nit wàcc boobu wàcc mooy seenu yëkkatiku ba mën a wax ñépp a nekk ak ñépp di di di ak ñoom bésu bànneex yi di bokk ak ñoom bésu naqar yi yu mel noonu mooy seenu yëg en même temps loolu mooy ñi mat kon mawlana al-Abbaas radiyallahu anhu ne yoneen saa saa ah yoneen saa salaam ah man de saa ah, kabirat sinni waqtaraba ajali samaw fan samaw fan gudd na samaw fan samay fat gudd na waaye sama jege naa sama àpp jege na kon loolu nañ ci bàyyi xel quoi daaru duniyaa bii ah du daaru saxaay innama hiya daaru qara du daaru qararin innama hiya daaru mamarin kërug romb la waaye de passage la waaye du kërug sax waaye de laajal ñi fi jàppoon na fi la sax tey waaw fañ jàppoon ne fa la ñuy sax suul lañ leen bu ñu amee chance oto yaag nit ñi di romb seen wet te ñoom du ñu yëngu ci almeer yi jàppoon nañ ne ñooy doxal ville bi ñooy doxal lépp c'est eux qui décident tey romb ñu naan le c'est là où est enterré euh, le grand homme liw yëngootul de maanaam ko te mbir yee ngi dox te moom mu ngi ci biir suuf da doon dox te newut woon mais daa bee woon jàppoon ne moom bu dul moom mais moom avant moom ku fi du duri da doon dox léegi moom moom waaw kay kon nag mu ngi noonu kon nag ñu yem nii ah bii di ñëw ñu gis xadiisu